saar la boo xamante ne nii mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima loolu la boroom xam-xam yépp daldi wax dëppoo ko ne màkka la wàcc moom saar bii nag moom la boroom bi tabaaraka wa dëppee assaafaat assaafaat moom mooy yi nga xamante ne nii ñooy malaaka yi nga xamante ne nii dañuy sàppe def ay sàppe ca seen kanamu boroom def seen sàppe ci asamaan yéeg fépp nga xamante ne nii di xaal seen boroom tabaaraka wa lim leen di digal waaye nekk di ji ko jaamu ku nekk ak na koy jaamoo def ay rang ca jaamu goo gële am ñeneen ñu ne as faat mooy ci picc yi lay wax comme lim waxoon ci suuratul suuratul mulk bi muy wax naan bi muy doon wax naan xanaa gisuloo ila tayri fawqahum saafaat am ñu ne ñoo ñële lay wax mooy picc yi la loolu nag mooy wax la boo xam ne même bu dee ñu bariwul waaye ñooñu am nañu ko wax am ñeneen ñu ne mooy jullit ñi rek bu ñu nekkee ci seen biir sàppe yi di julli ñi nga xamante ne nii noonu la ñuy defe ay sàppe yu jub comme ni ko malaaka yi di ko def fa seen boroom tabaaraka wa taala kon loolu mooy ci gàttal li nga xamante ne moo ñëw ci firib saar bu ci firib laay bi saar boo li turu saar bi kon nag tur boobu fan la jóge kon suñu boroom di mu ngi ci biir saar bi di tàmbali mu ne bismillaahi di turu ki nga xam ne mooy allah tabaaraka wa lay tàmbale arrahmaani moom mi nga xamante ne nii moom moo fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem daldi yaatu mu ne wasso saffati saffa suñu boroom a ngi waat mu ngi waat kon ñi ëpp nag dañ ne malaaka yi lay wax mooy malaaka yi nga xam ne ñooy sàppe fa seen boroom mu ne wax wa yi ñu jële ci mawlaana Ibn Abbaas beneen wax mu ne mooy malaaka yi nga xam ne dañuy sàppe ci kaw air bi ci kaw ngelaw li noonu di xaar boroom bi jox leen digal ñu daal di koy gaawee walla daal li gën a kii moom dañ ne wa yi mooy malaaka yi sàppe ku nekk nag na ngay jaamoo seen boroom dañoo sàppe ñoom ñépp nga xam ne ñoo koy defandoo mu am harmonie loo xamante ne benn lay doon mu ne kon mu ngi waat ci malaaka yoo yëlee saffaa nga xam ne dañuy sàppe ay sàppe yu jub te rafet fa zajiraati zajra waaye mu ngi waat ci malaaka yi nga xamante ni ñooy jañ di puus di xëcc li nga xamante ne ñi ñooy ngelaw yi zajran di ko xëcc ak biif di ko xëcc di ko bijji fattaaliyaati dikra am na tamit ñu ne fa zajiraati zajra mooy laayaay alquran yi nga xamante ne nii day tëkkoo nit ñi di leen puus ngir ñu bañ a def ci yu bon yeeg yu xaraam yi di leen jañ di leen di leen bijji ngir yu bon yi ñu nekkee nañ ci gaaw génn am ñu ne loolu it alquran laaya yi la waaye ëpp dañ ne malaaka yi la waxoon nañ la ci jotaay bi weesu ko ne day tudd ma façon malaaka yu bare bare bare bare ñuy wax ci al aliin bi muy wax naan yow iblis astakbartam kunta aliin loolu ne gisoon nañu loolu walillahi alhamdu wal minna mu ne fattaaliyaati dikra ba léegi fii waa jumhuurul mufassiriin alayhim rahmatullah ñu ne fattaaliyaati dikra suñu boroom tamit fii mu ngi waat ci lan malaaka yi nga xamante ni ñoom ñooy jàng alquran ji di sikkar bu mag bi waaye di tudd seen boroom di ko fàttaleku saa su ne ci ay tudd ñu koy tuddoo am ñu ne fa taaliyaati dikra mooy alquran ji nii nga xamante ne nii noonu la toppalee nga xamante ne nii mooy sikkar bi gën mag nit ñi di ko fàttaleku mu di ko jàng mu nekk ci biir li nga xamante ne mooy xabaaru ñi nga xam ne ñooy xeet yi ñu jiitu woon ak ñi nga xam ne ñooy ñëwaat am ñu ne fa taaliyaati dikra ñooy yonent yi alayhimu wa wassalaam di jàng téere bi nga xam ne moom la leen boroom bi tabaaraka wa taala daldi yónnee waaye li ëpp dañ ne mooy alqu mooy malaaka bu ñuy jàng téere boroom bi tabaaraka wa taala ak téere yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala wàcce di leen nag léegi nag borom bi lan moo tax muy waat ne inna ilaahakum maa ngi waat li tax ma waat ci lii lépp mooy inna dëgg-dëgg ilaahakum seen boroom bi ngeen xamante ne seen yàlla wi ngeen war a jaamu la waaxidun waat naa ne kenn la de du ñaar du ñett du ñeent kooku mooy kan ne rabbu samaawaati mooy borom asamaan yi wal ardi ak boroom suuf. wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante bi wa rabbul mashaariqi moom moom moom li nga xamante ne mooy sooyi de waaw mooy ne moom lépp moo leen mooy penku yi moo leen moom mooy penku yépp moo moom ak soow yi ak sokk mooy est ak ouest yépp mashaariq mooy magharib ba ngi ci biir même bu dee tudd ñu ko mu ngi ci biir mooy yi nga xamante ne nii mooy soow yooyu yépp boroom mooy penku penku voilà penku penku mooy mashriq le mashriq mooy penku le maghrib mooy sow waaye mashaariq mooy mbooleem li nga xamante ne penku yi am mbooleem sew soow yi yooyu yépp borom bi tabaraka wa taala moo leen moom léegi lan moo tee yéen ngeen jaamu kooku nga xam ne seen borom boobu kenn la ngeen ne yéen waa Makka fu ngeen jaar bi ngeen ko bokkaale yéen mu am ci yéen nit ñi ñoo xam ne moom nee nañu sax yàlla moom amul loolu ngeen foog ne jaadu na ne inna bokk na ci xéewal yi nga xam ne moom la borom bi def di wane kàttanam sañ-sañam man-manam tat ware wane ne moom dong lañu war a jaamu mu ne inna ñun borom bi tabaraka wa taala zayyanna samaa ad-dunya ñun ñoo taaral asamaan si nga xam ne mooy bi gën a jege nit ñi moo ko taaral bi ziinatinil kawaakib ci li nga xamante ne nii taar waay bi nga xamante ne maa ngi ko jaarale ci biddiw yi nga xam ne dañuy rafet boo génnee mu lëndëm nga gis biddiw yi ni ñuy lerate am couleur yu wuute am ay melo yoo xam ne yu wuute la loolu lépp borom bi moo ko def mu nekk taar waaye est-ce taar kese la mu ne déedéet waxit dan waaye dafa aar di daal di saytu asamaan si di ko protéger di ko aar min kulli shaytaanin maarid ci bépp shaytaane koo xam ne dafa féttërlu ci jinne yi nga xam ne dañoo féttërlu seen jaamu seen borom maarid ba pare nekk ñoo xamante ne shaytaane boo xam ne maarid dafa féttërlu di rébélé wu laa yasamnauna moo lu ñu déglu dootuñu sàccati di déglu nag di def ay effort yu rëy ngir di déglu lan ilal malayil ala ca la nga xamante ne mooy mbooloo mu kawe maa kawe ca malaaka yi bu ñuy waxtaan seen biir comme niñ ko gisoon ci saar bële weesu bi naan ndax xam nga man nee leen man xaw ma la nga xam ne waa malawul ala moom la ñuy nekke di wax yax id yaxtasimun ba ñuy waxtaan jinne yi nag comme niñ ko gisoon ci suuratul jinni gisoon nañ loolu loon ko walillahi alhamdu wal minna dañ doon sàcc di fa yëg di dem ci niir yi di jege foofu ngir man faa am loo xam ne moom la ñuy dégg sàcc buñ ñëwee daw jox ko seen mbokk bu xaaba yi bi nga xam ne nag ci lañ yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu yónnee leen ay ay jum yoo xam ne moo gën a tar yañ doon jot bu njëkk léegi nag moo tax loolu la boroom bi naan laa yasma'una ilal mala'il a'la dootuñu defati ay effort yu rëy ngir déglu ji fa nga xamante ne nii mooy xabaar yi jóge ca al mala'il a'la ca mbooloo ma nga xamante ne ñoo ñu gën a kawe haute assemblée malaaka yoo yëlee wa yuqdhafuuna bu ñu nag ñu ngi leen di malaaka yi di sànni jaanibiin ci wàll wu nekk duxuuran ngir dàq leen di leen dàq wala hum dañeel na leen ñoom jinne yooyu leen adaabun mbugal moo xamante ne nii waasibun buy la ci seen kaw bu ñu génnal ci seen kéefér googale de illaa ba mu des man xatifal xatfata am na ñoo xam ne ci ñoom mooy ne jinne xam nañ lii waaye comme que nit gis nga boo bonee accro ci mbir nga dem ba mbir moom mooy gis nga da ngay jaag fàtku ne waaye kii lan moo tax manu la bàyyi naan sàngara waaye mooy mbir mi nekkatul sax da cay am déedéet mooy bu ko defatul loolu am jàmm loolu nag moo yées mooy ne mbir mi da ngay gis koo xamante ne nii gis nga ay njaaloog yii ay yooyu moom amatu ci benn bànneex waaye bu toogee defu ko boobu bay mel day lakk foog mu def ko rek ngir soulager loolu foog mu def ko jinne yi nag noonu la ñu mel ci côté bii xam nañ ne buñ demee ñu ngi leen di sànni ay jum fu ne biddiw yi di leen ko sànni mu leen di jam waaye teewul dinañ jéem quoi léegi nag ñenn ñi ci ñoom dinañ dinañ dinañ réussir daal di am lenn lu ñu sàcc moo tax moom la ne illaa mooy laa ya sàmmawuna bële bim naan wahifdan damaa def biddiw yi ñu nekk loo xam ne dañuy aar asamaan si ci bépp saytaane bu féttéerlu laa ya sàmmawuna loolu am na ci borom xam yi ñu ne yasma'un walla ngir ñu bañ a man di sàcc di déglu walla loolu tamit loo solo la mu ne kon illaa man xatifa al xatfata ba mu des képp koo xam ne ci ñoom daal dinay këf ab këf ci li nga xam ne moom la malaaka ya doon wax fa at atbaahu bu ko defee ba am benn lum sàcc ci ca lañ doon waxtaanee dina ko topp shihaabun benn jum saaqibun boo xam ne bu leer la boo xam ne moo naan ko rël mu dal ko comme ni nga xamante ne mooy biddiw yi nga xam ne ñu naan étoile filante yoo yëlee mu ne fastaftihim léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam man sa borom maa lay wax fastaftihim laajal ma yéefar Makka yi di la weddi ginnaaw bi ma leen xamalee lépp lii lépp ma def ko ndax man lañu war a jaamu wala keneen kon nag laajal ma leen fastaftihim laajal ma leen ahum ndax ñoom ñii yéeféru Makka yi ashaddu xalqan ñoo gën a taru bind am man xalaq naa wala ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitoon ci ci yéeféer ma bindoon leen waaye ñoom ñoo gën a ñoom bind waa Makka ñii moo gën a jafe wala bind waa Aad par exemple ñi nga xam ne ñoo leen ëppoon doole ñoom Firawna ak gaa yoo yëlee waa kër yonent Yàlla noo ak umam xeet yi fi jaar yépp mais waa Makka ñoo gën a naqari ma bind ñoo gën a taru bind ñi leen fi jiitu woon am ñu ne wala wa fastaftihim laaj leen ahum ndax ñoom ashaddu xalqan ñoo gën a taru bind am man xalaq naa wala yi nga xam ne moom laa bind te wax ko ci kanaw ci saar bi nii mu jiital ko muy malaaka yi asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi ak sowu yeeg penku yeeg sowu yi yooyu yëpp ak asamaan seeg biddiw yi waa loolu noonu ñoom loolu noonu moo gën a naqaree bind nooy nit ñi ñoom yéeféru màkka yi ñoom ñoo a taru bind wala yi ma jota bind yi nga xam ne moom laa jota tudd léegi naa nañu xam ne ñoom ñoom yéeféru Makka yi ak nit ñépp xalaqnaahum maa leen bind min tiinin ci ban boo xam ne laazibin kopp koo xam ne da koo laal mooy ne day takk sa loxo yi day des daal di takkook sa loxo yi kooku kan bind ban mooy suñu maam sayyidina wa mawlaana aadamu alayhi salaatu wassalaam waaye ñun ñi ci des ñépp fi ñu bindee xam nañ ko mooy maniyu ak li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy moom lañ ñu bindee kon nag mooy sunu maam lañ ko bindee moo tax ñu naan yéen loolu lañ leen bind ndax mooy suñu cosaan bal suñu borom ne li am ba des yow ajibta da ngay da ngay yéemu yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñoo xam ne lii lépp leeralal nan leen ko aaya yu mel nii yëpp ñu leeral leen ko nan bal ajibta yow ngay wéemu ci ñoom lan nañ def ba mën a def ba lii lépp leer ba pare ñu nekk ay yéeféer waaye ñoom ci li leen dal